a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man walaahu amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci sariya bu seydina abdullah ibn jahsh ibn riyab radiyallahu taala anhu wa ardaa gisoon nañu tarjamaay ñi nga xam ne <clears throat> ñoom la àndaloon te imaam ibn isxaaq doon ñu nettali xew-xew boobu walillaahi alhamdu wal minna waaye àggoon nañu ba fi mu àggee ba ubbi dox ñaari fan ubbi lettre boobu comme niñ ko ko sante woon mu fekk fa la nga xamante ne nii mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu ko digal ne mu def ko moom mu daldi di koy wax ñi mu àndaloon ñi leen damay dem waaye nee na nag bu ma forcer kenn ci yéen mooy ku bëgg dem ku bëggul daal toog ñoom ñépp ñu ànd ñoom ñuy dem ba Bohraan bi ñu àggee Bohraan euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ak Utbat ibn <clears throat> Ghazwan radiyallahu taala anil jamii ñu daal di réeral seen benn gëléem boo xam ne ñoom <clears throat> dañu ko doon euh, awantu ñu daldi turne dem di ko seeti ganta Abdallah ibn Jahsh radiyallahu anhu ak ñim àndaloon ñeneen ñi ñu daldi continuer foofu lañ yemoon ba xatta nazala la ba ni muy àggee bërëb boobu di la te mu nekk bayna Taayif yi Makkata wa Taayif diggante Makka ak Taayif foofu lañ yemoon kon ñu war a continuer tey qissa bi di riwaaye imaam ibn isxaaq dinañu nettali ba léegi kon sariyatu naxla di sariya bu abdallah ibn jahsh ibn riyaab radiyallahu anhu kon imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhima mu ne xatta nazala naxlata fa marrat bihi ciirun li qurayshin taxmilu zabiban wa adama wa tijaaratan min tijaarati quraysh fiiha amru bnu alxadrami imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne bi nga xam ne ci lañu agsi la ñu daldi wàcc fiñ leen wax a agsi nañ ci bërëb bi waxoon nañu lool mooy mission euh, à ci accomplie <coughs> bi ñu fa agsi noonu fa bi bihi ayrun li quraysh taxmilu zabiban wa adama am benn euh, njëggum quraysh mu fa jaar romb leen ci njëgg mi caravane bi euh, caravane bi mu ngi yeboon ba fees zabib zabib mooy euh, raisin boo xam ne dañ koo wowal raisin bu wow xam nga raisin am na yoo xam ne buñ koy dóoru huit yooyu nag boo ko jëlee wowal ko ba mu wow loolu lañ naan zabib moom la marchandise moomu la njëgg mi defoon waa adaman ak ay der muy der nga xam ne lu précieux la woon commerce der yeeg yooyu ndax bul fàtte ne ci lañ doon def seen yépp Eh, wa min juluudil an'aami yooyu alxuraan di wax ngeen <clears throat> ciy jël di ci defar ay néeg di ci defar ngeen ciy defar loo xam ne moom ngeen di yenu am ay saak yoo ciy defar mais tamit ak lan te yére yi ñuy sol adam di ko laltu tam di ko def laltu man ci fanaan man ko def yére yooyu sol dàll ak lépp comme ni ñu ko xamee cuir yeeg yooyu jëgg mi nag loolu la defoon muy raisin gu wow ak ay der waaye wa tijaaratan min tijaarati Quraysh ak ay commerce leneen ci ay marchandises di commerce ci commerce waa Quraysh yi ci seen marchandise yi ñuy commerce ci njëgg ma nag ku jiite woon kan moo fa ne woon ku ràññeeku ci jëgg moomu leen romb bi ñu àggee nax la mu ne fiiha amr ibnu alxadrami amr ibnu alxadrami moo fa newoon mooy ki nga xam ne daanaka mën nañ ne moo jiite woon convoi bi wala moo ci ginoon a siiw ah imaam ibn hisham raxmatullah alayhi mu ne wasmu xadrami abdullah ibnu abbaad as moom imaam ibn hisham mu def benn mu dugal ci lii mu mooy lii moo ko waxal boppam ndax lii riwaay imaam ibn Isxaaq léegi bi mu tuddee ne njëgg moomu fiiha am fiihima ci njëgg moomu mu nga fa walla fiiha mooy njëgg mi ak commerce yooyu Amr ibn al-Hadrami imaam ibn Hisham boo bëggee xam nag Amr ibn al-Hadrami nan la tuddoon Abdullah ibn Abbad la tuddoon as-Sadafi nekkoon ci koju Sadaf kon moom moo fa newoon imaam ibn isxaaq ne waaye du moom rekk wa uthman ibn abdillah ibn al-mughira moom la woon di amr ibn al-hadrami ak uthman ibn abdillah ibn al-mughira al-maxzumi bokkoon ci kojuk waa banu maxzum ak mu ne wa axuhu nawfalun di nawfal ibni abdillah ibn al-Mughira al-Makhzumi mu ne Usmaan ibn abdillah boobu mu ngi ci woon ak frère buñ naan nawfal est-ce que ñooñ ñetti ñooñ rek la Amr al-Hadrami Usmaan ibn abdillah ak nawfal ibn abdillah mu ne wal Hakam ibn Kaysan mawla Hisham ibn al-Mughira mu ne keneen tamit ku nekkoon ci njëg mi mooy al-Hakam ibn Kaysan nekkoon aliyewu ki nga xam ne moo doon kilifaam di Hisham ibnul Mughira te <coughs> Hisham ibnul Mughira bi mooy kan est-ce que xam nga mooy kan Abu Jahlin nan la tuddoon Abul Hakam lañ ko doon woowe waaye nan la tuddoon Amr ibn Amr ibn Hisham Hisham baayu Abu Jahlin moo nekkoon mawlaa Kaysaan nii voilà mooy Hisham bàyyi Abu Jahl moo doon Hisham ibn al-Mughira al-Hakam ibn moom kooku moo ne woon njaati géem di bàyyi Abu Jahl waaye bàyyi Abu Jahl temps yi dundul muy Hisham ibn al-Mughira kon al-Hakam ibn radiyallahu anhu moom mujj na tuub ñii ñoo fi newoon ci convoi waa Quraysh boobu romb sariya istitlaa'iya bu Abdallah ibn e, Jahsh ibn Riyab wa man ma'ahu min as-sahaabati min al-muhaajiriin radiyallahu ta'ala anil jamii' léegi mu ne muy continuer mu ne fa lammaa ra'aahumul qawmu haabuuhum wa qad nazaluu qariiban minhum mu ne nag fa lamma ra'aahumul qawm waa Quraysh ñii jiite woon ñii ci waa Quraysh di ñoom Amr ibn al-Hadrami Uthman ibn Abdillah Nawfal ibn Abdillah al-Hakam ibn Kaysan bi nga xam ne ci lañu gis Abdullah ibn Jahsh ak ñi mu àndal haabuhum ñu xaw a nekk nag ci xaw leen ragal ndax lii góorul mooy marchandise waa Quraysh lañ yor te am nañu ñëw jege ñu te xamuñu ñan la mooy buñ leen jege woon nii nii bañ gis leen dinañ xam ñan la mais distance bi dañoo xaw a soree tuuti ñu gis comme ni ngay gisee koo xam ne da nga pour pourtant bu jegee nga xam kan la mais bu la soree doo xam kan la bu lay ginee jege nag nga xam ne diw la mais comme que mbooloo la ñu xaw ñoo sore tuuti haabuhum ñoom Amr ibn al-Hadrami daal di leen xaw a tiit amuñu sécurité daal ci fiñ ne ak ñii ndax ñoom qad nazalu qariban minhum dañoo ñëw camper wàcc foo xam ne soriwuleen waaye biñ gisee lool fa ashrafa lahum Ukkaashatu bnu Mihsanin wa kaana qad xalaqa ra'sahu falammaa ra'awhu aminu wa qaalu Ummaar laa ba'sa aleykum minhum léegi biñ nee ñoom ci état boobu mooy gis nañ gaay tiit leen léegi Ukkaasha bokk ci di Ukkaasha ibn bokk ci kon ci sariya boobu moom mu daal di ñëw xawlee na jege mais pas fu ñu koy xàmmee wi mooy kan mais ñu gis mooy ashrafa mooy comme ku ku wanewu ngir ñu gis ko voilà euh, léegi waaye wa kaana qad xalaqa ra'sa dafa wat woon comme que dafa wat woon mooy dafa defoon ndel ndel fon ndel bu leer léegi nag bi ko gaa yi gisee waa Quraysh ñooñu ñu daldi nekk en sécurité ne non comme que kii dafa watu mooy Umar ñii dañoo ñëw ngir ñii ñii amuñ danger ñii dañoo ñëw ngir euh, euh, euh, def umra ziyaar ci Kaaba gi moo leen indi comme ni ko arab yi doon defe loolu leen indi ndax kii dafa watu lool day wane ne kon ñii ay voilà dañoo ñoo ngir ziyaati kaaba gi kon ñoom danger bi warul mënula jóge ci ñoom la ba'sa aleykum minhum amul problème bu leen tiit ñoom bu leen tiit amul dara lu ñuy tiit ñun amr ibn al-hadrami uthman ibn ak nawfal ibn abdillah ak al-hakam léegi nag ñoom côté yéeféer yi loolu waaye ñële ñoom lan lañ réagir saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne wa tashaawara saxaabatu fiihim wa dhalika fi aaxiri yawmin min rajab mu ne saxaaba yi nag radiyallahu ci seen biir ñoom muy ñoom abdullah ibn jahsh ñu daldi waxtaan seen biir ci mbiru gaay yi ñii waa njëggu Quraysh mii moom dañ ko di bàyyi ñu raw ñu wala nu ñuy def dañuy dal seen kaw loolu lañ doon waxtaane doon ci discuter entre ñoom mu ne wa zalika nag lii nii bi muy xew fii aaxiri yawmin min rajab ci les derniers jours du mois de rajab la ci la xew-xew bi am fa léegi bi ñuy discuter seen biir di xool lan lañuy réagir envers ñi ñu ne wallahi la in taraktumuhum hadhihi al-layla la yadxulanna al-harama fala yamtani'unna bihi minkum wa la in qataltumuhum la taqtulannahum fi ash-shahri al-haram ñu ne ci biir discussion bi ñu ne ñenn ñi ne am ñu ne wallahi ñu ngi waat ci yàlla ne la in taraktumuhum gis ngeen ñoom Amr ibn al-Hadrami kuffaaru Quraysh yi yor njëgg mi bés bu ñu leen bàyyee haadihi layla guddi gi ñu rëcc ñu la yadxulan na waat nañ ne dinañu dugg la yadxulun na dinañ dugg alxarama dinañ dugg alxaramul makki zaadahu llahu tashrifan wa takriman fala yamtani'unna bihi minkum te bu ñu fa duggee mooy xaram bi duñ leen fa mën a tee def dara mooy nekk seen protection loolu mooy premier wax bi mooy premier supposition yi nga xam ne mooy possibilité bi soit ñu bàyyi leen guddi gi bu ñu rëccee guddi gi ci biir xaram bi la ñu dugg te bu ñu fa duggee ñun mënuñ leen def dara mu ne wala in qataltumuhum la taqtulannahum la taqtulunnahum fi shahril xaram lool benn bi mais beneen bi mooy bon buñ leen xeexeek ñoom ray leen ah ci shahrul haram la nekk de muy rajab ndax rajab dafa bokk ci al ashhurul hurum ashhurul hurum yi ñeent yooyu benn bi rek lañ waxoon muy rajab ñeent la ñetti sard mooy dañoo tofalante dañoo toppante wa waaxidun fard mooy rajab di rajabu mutar mooy bii ci lañ ñëwoon ñu ne nag te yooyu mooy seen ormal dafa yàggoon dañ ko xamoon sax waa jaahiliya dañ ko xamoon ndax ñu ngi ko doon ne loolu ci yonent ya fa newoon di Seydina Ismaïl alayhi salaatu wassalaam ak yooyu dañu xamoon ne rajab dañ ko masa ormal di ñeenti weer yooyu yi suñu boroom ne minha arbaatun xurum am na ci weer yooyu douze yi quatre yoo xam ne dañ leen ormal ku bu gi dayoo xam nañuy bañ ku ci xeex yooyu yëpp dañ ko ciy tere ñoom nag ñu ne problème bi mooy bés buñ leen buñ leen bàyyee guddi gii dinañu rëcc dugg ci xaram bi dootuñ leen man dara ndax foofu xaraman aminan la ku fa dugg te Quraysh sax jaahiliya sax xamoon nañ ku dugg foofu dañ la doon jàmmal dootuñ la def dara ñoom it ñu ne buñ fa xasee dugg jeex na. te guddi gii moom bu ñu rëccee noonu lañuy def soit ñu xeex ak ñoom te bu ñu xeexee ak ñoom nag ci weer wi ñu nekk dañuy tere ku ci xeex te mooy rajab yeneen yi mooy zul qa'da zul xijja ak muharram ñooy ñetti weer yooyu ñoo takkaloo xam nga ndax xoola koor gi bu jeexee koor gi mooy ramadan Euh, weer wi ci tegu mooy lan shawwal shawwal bu jeexee zul qa'da moo ci tegu zul qa'da bu jeexee zul xijja moo ci tegu zul xijja bu jeexee mooy at mi jeex na atu jullit léegi muharram la tàmbali mais muharram mooy tegu ci zul xijja muy zul xijja mooy atum tab mooy weeru tabaski bu tabaski jeexee muharramay dugg te muharram mooy lan mooy weeru tamxarit weeru tamxarit weeru tabaski ak weeru jiitu weeru tabaski ñetti weer yooyu ñoo taqaloo te ñooy dañoo bokk ci ashhurul xurum yi yooyu ñooy yi taqaloo beneen bi nag taqaloowul ak ñoom te mooy rajab di rajabu mudar weer woowu rajab te ci lañ ne nii ñu ne nag bés bu ñu leen fi xeexeek ñoom ah barey leen ci rajab lañ ne de te dañ koy tere léegi nag lool kon noonu la ñu tegee discussion bi ñu teg sujet bi ñu mbir yi daal dilemme bii lañ ne soit ñu bàyyi leen ñu raw walla ñu xeex ak ñoom te bu boobaa ci rajab la te rajab ñépp xam nañu li li nga xam ne mooy règle mu ne fa taraddada al qawmu wa haabu al léegi nag ñu daldi euh, hésiter ci mbir mi ban lañ ciy def nañ leen songu gaaw wala nañu bàyyi ñu nekk ci hésitation boobu wahaabu ñu ragal tamit al iqdaama alayhim daal di leen song xeex ak ñoom ay leen ndax li ñu xam ci mois bi ñu nekk summa ginnaaw gi shajja'u anfusahum alayhim ñu jël benn nag décision rek ne nañ leen song benn yoon wa ajma'u ala qatli man qadaru alayhi minhum wa akhdhi ma'ahum léegi ñu jël décision nag finalement ne ñun daal nañ leen song ak nu man di demee après bu ñu leen songee kuñ ci mën a rey dinañ la rey njëgg mi ñu jël yóbbu bi ñu jëlee décision boobu farama waaqid ibn abdillah at-tamimi amr ibn al-hadrami bi sahmin fa qatala bi ñu jëlee décision boobu rek ñu songu gaay waaqid ibn al-Yarbu'i at-Tamimi rahmatu radiyallahu taala anhu daal di sànni benn xeej ki nga xam ne mooy Amr ibn al-Hadrami xeej bi dal ko mu faatu ci saasi wastasara Usmaan ibn Abdillah wal Hakam ibn Kaysaan kanta Euh, Usmaan ibn Abdillah ak al-Hakam ibn Kaysaan ñoom biñ gisee mbir mi ñu xam ne fii moom mënuñoo rëcc ñu livrer seen bopp nekk ay prisonniers ndax rey nañ kenn ki ñoom ñette ci des ndax bés ta xam nañ ne daw moom du leen ci génne jàpp nañ ne ñoom ñaar di Usmaan ibn Abdillah ak al-Hakam Kaysaan daw génnewu leen ci léegi nan lañ def ñu livrer seen bopp nekk ay prisonniers waaye ki ci des nag keneen ki Nawfal ibn Abdillah di frère Usmaan moom nu mu def mu ne wa afalatil qawma Nawfal ibn Abdillah fa a'jazahu kantaa Nawfal moom dafa choisir daw gaa yi topp ko fexe ko jàpp waaye mu lott loo leen mënuñu koo jàpp mu rëcc leen léegi ñoom noonu lañu def léegi kon mooy ci fin Rajab xeex nañ ci baray nit di Amr ibn al-Hadrami daldi jàpp ñaari prisonnier di Usmaan ibn Abdillah ak al-Hakam ibn Kaysaan radiyallahu ta'ala an al-Hakam ibn Kaysaan li annahu aslama ba'da dhalik ndax moom tuub na après comme niñ ko waxe woon léegi nag biñ defee loolu ñoom muy sari yow Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu mu ne wa aqbala Abdullah ibn Jahshin wa asxaabuhu bilciiri wal asiirayn xatta qadimuu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama léegi ñoom ñu daldi dëpp jël njëgg mi mooy la newoon ci njëgg mi yépp ñu jël yóbbu caravane bi indi jàpp seen ñaari prisonniers yi ñu jàpp di Usmaan ak alxakam ñu daal di leen indi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hmm? imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi mu ne waqad dakara ba'du aali abdillah ibn jahshin anna abdallah ibn anna abdallah ibn jahshin qaala li asxaabihi inna li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mimma ganimna alxumus fa azalahu wa qasama albaaqiya bayna asxaabihi wa daalika qabla an yanzila alxumus mu ne am na ci waa kër imaam ibn Isxaaq lii nii imaam ibn Isxaaq moo ko wax mu ne waqad zakara tudd na baadu ali abdillah ibn jahsh lenn ci waa mooy ay ay sëtu am na nag lenn ci ay sëtu euh, abdullah ibn jahsh yu ne ak seen waa kër ñu ne këne keroog bi nga xam ne ci lañu rey Amr ibn al-Hadrami jàpp ñaari prisonniers yi jël njëgg mi euh, dañu ko dale moom Abdullah ibn Jahsh mi jiite woon euh, sariya bi radiyallahu anhu ne leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de moom moom ci li nga xam ne moom lañu tuuf ci njëgg mii li ñu am ci njëgg mi ci butin de guerre bi moom moo ci am alxumus bu ñu ko séddalee cinq parts cinquième part bi moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo koy moom léegi loolu mu daal di koy teg de côté li ci des mu daal di koy séddale diggante ñi nga xam ne ñooy saxaabaam yi mu àndaloon ñi mu àndaloon ci sariya bo radiyallahu anhu mu ne te loolu avant suñu boroom di wàcc ci alxuraan aaya bi wax ci euh, alxumus nan lañ koy mooy butin de guerre yi ñi nga xam ne noonu dañ koy séddalee yooyu dinañ ci ñëw insha allah bu ñu ci accès ci euh, palaasam insha allah wa'lamu annama ghanimtum boobu noonu aaya boobu bu ñu agsee ci li taxoon mu wàcc ak yooyu incha dinañ gis butin de guerre naka lañ koy séddalee ci l'islam ah mu ne lamma nazala alxumus nazala kama qasamahu abdullah ibn jahsh kama qaala mu ne nag nii mu séddale woon mbir mi waa Abdullah ibn Jahsh bi aaya bi wàccee moom ni mu ko séddale woon noonu la ko aaya bi séddalee waxe noonu mooy mu dëppoo fa ak alxuraan moom Seydina Abdullah ibn Jahsh ay at laata loolu wala ay weer laata loolu bi aaya yooyu di wàcc léegi agsi nañ Medina ak ñaari prisonniers yi ak ñooñu léegi lan lan moo fa xew imaam ibn isxaaq ne raxmatullah aley fa lamma qadimu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal bi ñu ñëwee Medina agsi indi ñaari prisonniers indaalem njëgg ab caravane boo xam ne Quraysh a ko moom ñu indi ko ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen maa amartukum bi qitaalin fi shahri al haram Allahu akbar maa a'zama man awfa yonent bi alayhi salaatu wasalaam gaa yi ñëw bi ñu agsee indi loolu mu ne leen maa ko man digaluma leen woon bi xitaalin ngeen xeex fi shahril haram ci weeru wu ormaal nii di rajab man digaluma leen ci xeex déedéet xam nga gis nañ li mu bindoon ci lettre bi lan la ci bindoon dane ko boo wàccee nax la boo wàccee naxu fatarassad bayna makkata wa taif diggante makka ak taif fatarassad biha qurayshan wa ta'allam lana min axbaarihim loolu la ko digaloon boo wàccee Naxla diggante makka ak taif yow desal foofu nga yëddul ma xoolal ma surveiller ma quraysh te xamal ma seeni xabaar loolu moo doon loolu la ko digal moo tax mu ñëw nag indi ñaari prisonniers ak am dëgg mu ne man digaluma leen lool waaw akbar gis nga moo tax digal gis nga début bi nii ni mu même bu dee après alxuraan dina ñëw tempérer mbir mi mais quand même deful mujaama la mooy ne neewul ne samay ñooñ lañ rek maa leen yónni woon ñoom ñooy jullit ñi même buñ defee lu dul noonu ma d'accord ci déedéet ñaari prisonniers yii nii ak njëg bi man digaluma leen woon lool li ma leen digaloon mooy ngeen dem xoolal ma ci lan nañu nekk mais digaluma leen ngeen xeex rawatina ash-shahrul haram man digaluma leen woon ngeen xeex xam nga lii moo taxoon ñu ne woon riwaaya bu Seydina naa ibn Abi Waqqas bi Seydina imaam Ahmad ibn Hanbal ak imaam al-Bayhaqi solo te gisoon nañ ne riwaaya boobu wéerul tam jaaroon ci mujaalid e euh, mujaalid riwaay boobu wérul ndax boobu dañuy yonent bi alayhi ci mois Rajab dafa yónni mooy sariya bu Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu da ko yónni ci Hayyin min Bani Kinaana ngir mu songu leen li taxoon ma ne woon gis nga loolu noonu premièrement càllal bi wérul loolu benn affaire la te deuxième loolu loolu benn affaire la deuxièmement imaam Ibn Ishaq dane ñoom dañuy dem huit lañu woon te nga huit huit doo ko yónni ngir ñuy songu ab dëkk loolu benn affaire la teg ci yonent bi alayhi ci même bi rajab bi mu yónnee Abdullah ibn bi ñu ñëwee indi ñaari prisonniers yi ak njëgg mi lan la leen wax maa amartukum <coughs> man digaluma leen ngeen xeex ci weer wu weer wu tedd wii non non non weer wu ñu orwaan wi man digloo digaluma leen ko mooy mu désengagé ci li ñu def ci li ñu def voilà loolu mooy maadute mooy nga maandu envers sa mbokk maandu envers sa bopp maandu envers ñeneen ñi te boo maandul envers sa bopp manoo maandu envers ñeneen ñi unsur axaaka zaliman aw mazluman la alayhi salatu wasalaam waxoon dimbaleel sa mbokk bu dee dañ koo dafa tooñ wala dañ koo tooñ ñu nun bu dee dañ koo tooñ xam nañ mais bu dee bu dee euh, dafa tooñ dañ koo tooñ loolu xam nañ mais bu dee dafa tooñ mooy da ngay téye ci loxo ne ko yow yaa tooñ yëgal ko ne yow yaa tooñ lii nag yonent bi aleyhi salaatu salaam deful mujaamala raayalantewul gannaaw ne nañ bàyyi noonu rek xam nga dangay gis affaire arrogance yooyu dëkk yi di def surtout pays kàccoor yi seen benn militaire day def lu dul noonu. ñu fexe di ko justifier ba pare naan affaire bi dëgg la lii la mooy ne ci saase xaaruñ ñoom daal comme que seen waaye c'est un gars c'est un boy moom moom moom li mu def noonu la jamais mu inquiet ñu ñu inquiété ko benn tribunal pénal wala cour pénal déedéet international déedéet tout le temps yow lu sa waay kër def day dem benn dëkk boo xam ne luwaaye dafa am pen demor mu def fa lu tax ñu war koo teg peine de mort yow xamagoo ni mu demee état tiers nga nga jóge fee bëgg na yow waaye juge yi ñoom ils ne sont pas maandu maandu wuñ c'est pas juste c'est pas kii ay bu leen kenn kenn du leen ko teg ak yooyu di kii déet yow kay man ngaa négocier négocier ne buñ ko mënee teggi sax te yow bu doon yow sa sa loi dëkk la xalaatoo fenn. moom peuple am ab ab benn citoyen yi dëkk boobu ñëw sa dëkk def fi infraction ñu war koo teg kii ñu ne duñ ko ko teg ndax sa dindi ko muy arrogance boobu yonent bi alayhi salaatu yooyu moom mi nga xam ne moo jàngal monde bi moo xamal nit ñi lan mooy matal kóllëre man la ma leen waxoon mooy ngeen xoolal ma waxuma leen woon ngeen xeex rawatina ci weer wi ñu ne maa amartukum man digaluma leen bi qitaalin ci xeex fi shahril haram ci weeru ñu xormal gi di muharram di euh, maanaam muharram rajab fa waqafa al-ayra wal asirayni wa aba an yaxuda min dalika shay'an léegi nga foog ne loolu parole rek la comme ñun niñ ko ñun moom ni nga xam ne suñu doomi jamono ñun niñ koy defe ni suñu lépp parole yi neen la bu jëf jotee ku nekk jëf jo wuteeg la muy wax bu waxee nga ne est-ce bu jëfee nga ne cim est-ce que noonu la doxale déedéet haasha alayhi salaatu wassalaam lim leen ne man digaluma leen ngeen xeex ci weer woowu léegi nga ne waa léegi prisonniers yi nag mu bañ koo jël non man prisonniers yi duma leen laal wa aba an yaxuda min daalika shay'an prisonniers yi jëluma njëgg mi ngeen fi indi laaluma ko duma ko laal man alayhi salaatu wassalaam ndax digaluma leen lool ah gisam nga lii lu lu lu tàllaan moo tax buñ naan waa ji aka aka sawaay moo makaarimul axlaaq du rek di ree saa su ne ah ah xam nga lii lu diis la ay nit ñu yónni leen nga dem ba xoola fu sori fi ñu dem ba pare lii dafa nekk jëf joo xam ne <laughs> mooy li ñu waxoon sa bakkan ci xottu gerte ndax bu la waa si jàppoon dañ lay raya ah. loolu mooy jaay nga sa bakkan bi ngay dem mais nga dox loolu leen ñëw mu ne leen lan moo tax ngeen di xeex man digaluma leen ngeen xeex bi loolu nga foog ne ci ton ree ree lay doon reetaan déedéet ndax digal digal la buñ leen lii la nii la ash bu nee nii la nii la waaye nag ñoom seen yéene saxaaba yooyu radiyallahu anhum di Abdullah ibn Jahsh ñim àndaloon yéene seen yéene bu rafet bu yàlla xam moo tax après yàlla dina leen ci génne ak lu mbiri metti metti te borom bi subhaanahu wa ta'ala buy ñëw di àtte ci loolu du ñëw ne leen li ngeen def baax naa acca vent na affaire yi jàll tourner la page déedéet ah non boobaa de ñëw clarifier mbir yi dëgg-dëgg ñoom seen jëf ak jëfu Quraysh ñu xool kan moo ci gën a garaaw la jëf kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxat wax jim ne digaluma leen ngeen xeex foofu da ko dafa dafa joindre l'acte ak parole bi ci parole bi mooy li mu wax la def ne leen yéen man digaluma leen ngeen xeex léegi nag ah njëgg mi nag jëlu ci dara fa abaa mu bañ an yaxuda min zalika shay'an ak ñaari prisonniers yi mooy ñu teg leen fële standby ba yàlla àtte ndax man moom duma ci laal dara ndax lii laa lii li ma leen waxoon defu ngeen ko léegi nag fa lamma qaala dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam usqita fi yadil qawm wa dhannu annahum qad halaku wa annafahum ixwaanuhum min almuslimiina fi ma sanaaw bi yonent bi alayhi nag bi mu leen waxee lii ne duma jël digaluma la ngeen xeex ci weer wi te duma ma laal li ngeen fi indi dara du prisonnier du caravane bi du ma ci laal dara hé gars yi nag ñu tombé de haut mooy ñu damm seen mel ni seen circulation deret yi dafa taxaw mooy déception bu mag bi ñu am ba pare ñu yaakaar ne annahum qad halaku ko alku nañu alku nañu lan moo tax ñu jàpp ne alku ndax dañoo wuteeg ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te seen njortu gi juumuñ ci ndax képp ku wuteeg li yonent bi alayhi salaatu wassalaam di digal moom bi boo nga xam ne yaa ngi en jamono ji nga koy def yaa ngi ci alkane fekk yàlla gindewu la yow xoolal ñii lii rek lañ def ñu lii yii nii lii loo xam ne sax dem nga ñeneen ñi ci ànd sax du farata ndax neewoon na bul bul forcer kenn ñu mooy ndigalam problème bu mel nii mu mu mu mu réagir réaction bu tar bi ta metti léegi xalaatal ñun ñi nga xam ni ay farataam lañuy dam damm bon ñun daal suñu yoon newu ci lii saway lii da yonenti ma lay saab-saab da koy tere lislaam da koy tere bu ñu nee yonenti ma saab-saab da koy tere ak ñu ne yàlla da koy tere c'est pareil y a pas de différence ndax lan wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha buur yàlla moo ne man maa ko garanti yonenti ma lay saab-saab du wax yéen nit ñi li ngeen xam ne hawa neen waxe sa bakkan waxe say bëgg-bëgg say ne yi lay neex noonu yéen li ngeen xam noonu noonu hawa googu moom du waxe lu mu wax rek man maa ko wax man maa ko ne mu wax in huwa lépp lu mu wax nekkul lu dul wax yu révélation yuuxaa boo xam ne ko koo déey mu réagir ni moo tax wa dhannu annahum halaku ñoom it loolu mooy nit boo defee bàkkaar reconnaître sa bàkkaar ndax yàlla dafa bëgg nit ki bu defee bàkkaar mu reconnaître ndax looloo lay may sax nga tuub bu dee yow maso du yow yow sa sa dégâts yi nga def doo ko mas a kan ngay tuub man bu ma jàppee ne man ñi may tooñ tooñu ma leen mais du may mas ñëw naan leen excusez-moi pardonnez-moi yooyu du ma ko wax ndax dama jàpp ne masuma leen a tooñ mooy prise de conscience il faut mu am foog nga prendre conscience ci li nga def ñoom nag loolu lañu def bi yàlla la gisee lool wa zannu ñu yaakaar am njort gu rëy que ne annahum ko dëgg-dëgg ñoom qad halakoo mooy alku nañu ndax li ñu mooy li leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam digaloon ñun ñaata lañu mooy digalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata lañ ci may mooy par bés par seconde par tierce daanaka suñuy nelaw yi sax ci mooy yàlla lañ dëkk daanaka daanaka nelaw yi ku ay nelawam nekk ma yàlla ma bu ma wax ak ak ak ak ak ak yeewam lu muy doon daanaka ñun noonu lañ nag yàlla nag ñu yàlla fóot yi bàkkaar te def ñuy topp yonent bi alayhi salaatu wasallam ak ay ndigal léegi jullit ñi tamit seen mbokk yi wa annafahum ñu daal di leen réprimander wax leen wax ju dëgër ixwaanoom seen mbokk yi minal muslimiina ci jullit ñi fii ma sanaaw ndax ñoom lu tax ñu def li hum yattabi'una ar-rasul al-ummi alladhi yajidunahu maktuban fi tawraati wal injiili ak alxuraan ji ñu yor waaw akbar lan moo tax jullit ñi tamit wax dem leen wax wax ju ñagas muy sariya Abdullah ibn Jahsh ndax dañoo gis yonent mi wax leen wax ju tàng nii ñoom ñu topp ci wax leen wax ju tàng am na fa hum réprimander leen di leen wax wax ju ñagas ci li nga xam ne fii ma sana'u li ñu def voilà yéen lii waru ngeen ko woon a def waaw wax yu mel noonu yéen ñu ngi leen wax lii lañ leen digal lu tee ngeen yemoon ci li leen digal ngeen dem di indi prisonnier rey Amr ibn al-Hadrami rey fa nit indi prisonnier indi yëggam te kenn digalu leen woon xeex léegi loolu la julli ñi gis nga réaction bi amul mujaamala amul raayante gannaaw ci dëgg waxal dëgg même bu dee ne du la arrangé ndax ndax ci dëgg ci la say mbir di dox di doxe ku jàpp na nag naa fen ngir samay affaire baax yow dangaa xamul yow ndax fen du defar fen ëpp ba ëpp li ñuy defar bariwul bariwul te yàq rek lay def alkadiba moom alkadib moom fujuur lay yóbbe te nag nit dina kàcc lu yonent ma lay saar sàmba wa yataxarra alkadib xatta yuktaba inda allahi kadaaban nit dina nekk di expliquer le cheikh Mouhammad Moussa wax di expliquer moo expliquer mooy kàcc rek di expliquer di expliquer xatta ba kera yukta ñu koy bind caché ko moom fay inda allah fa yàlla kadaban un grand explicateur un grand kàcckat yataxarral kadib buy moom day toog di xalaat tey ban fen la war a génne ban moo gën a ban fen a gën extraordinaire ana ban nar moo gën extraordinaire boo xam ne bu ma ko waxee gaa yépp ni taf seen génne mu ne gis nga koo dina def lool di ci continuer ba buur yàlla kàcce ko nag bind na sawaay moom minal kazzaabiina ñii ci explication non kii mooy parmi le plus grands explicateurs de la terre ñi daqaw wax in ci waa ci kaw suuf kon képp ku foog ne ay ay nar mooy tax sa affaire baax yow xamoo ndax moom képp koo xamante ni chaise bi nga toog chaise bi nga toog ay nar nga ko nga nga chaise bi euh, euh, euh, éléments yi ko composé mooy ay nar looy gën nar muy gën yéeg wallaahi demal ba ci kanam waxuma la pieds yi damm de mais chaise bee jekki seey nga jóge ci kaw wadd te nag di fa ngay teere ilal fujur la lay yóbbu ci kañ kàccoor te kàccoor day yóbbu ilal naari jëme safara ñii nag moo tax jullit ñi noonu lañ def newuñu fi di suul mbir yéeg non dañoo gis yonent mi alayhi salaatu salaam wax leen lii ñoom it ñu topp ci loolu mais nii lañ doxalee ñoom mooy kenn newu ci taxaw di nié na noonoo defuñu ko ah, ah. comme ni ko état kàccikat yi di wax moo tax bi Wikileaks si génnee affaire yi nga gis diplomatie de l'hypocrisie koo xam ne ñépp xam nañ ko moom kay da di yu ñu am rek mais daanaka ñépp xam nañ ne la diplomasi du vingt si unième siècle égale hypocrisie ndax koo gis mu lay ree état yi gën a jàpp ne ñooy ay ami ci jëwante lañ dëkk moo tax micro yi ñuy fàttee fay ci lañuy waxe lu nekk comme niñ ko fi gisee yu yàggul wane ko ca entre États-Unis ak Israël ak France ak Israël nga gis nit ñi doon ŋàññe premier ministre israélien bi te pourtant saa ndax lan micro bu ñu fàcce woon a fay la ñu foog ne kenn dégguleen ñu koy ñu koy wax wax yu ñaaw te pourtant bu ñu leen wanee ñuy kii di jàpp c'est principe principes notre principal allié yooyu ndax c'est quoi lu tax loolu parce que c'est la diplomatie de l'hypocrisie totale qui règne terre wallahu almustaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon noonu la doxale envers ñoom ak julli léegi nag Quraysh lan moo nekkoon réaction Quraysh mu ne wa qaalat Qurayshun qad istaxalla Muhammadun wa asxaabuhu ash-shahr al-haraam alayhi salaatu wasalaam wa radiyallahu anhu wa safakuu fiihi ad-dam wa axaduu fiihi al-amwaal wa asarru fiihi rijaal loolu la Quraysh doon wax mooy étendard yëkkati na étendard yow koo xam ne mu ngi yaakaar yow yaw boo deful dara mu lay ay tuuma <laughs> imaginer def ay nga def koo xam ne mu ngi xaar yàkkamti na yow boo deful dara booy nelaw sax mu tuumaal la ne yaa sàcc si moo sàcc ñamee wat ne yaa sàcc te yow da nga doon nelaw kat mais imaginer tay bu dee da ngaa sàcc nag yow waa ji lan la lay wax laa <laughs> ilaaha illallaah moo këpp kees gi moo toje àddina bi lépp moo ko raafal mooy <laughs> léegi Quraysh nag comme lu mel noonu lañ def Quraysh ñu ne <laughs> ñu ne wa qaalat Quraysh mu ne Quraysh nag ne qad istahalla Muhammadun wa ashaabuhu ash-shahr al-haraam Ah! Oh, Muhammad voici ce que ce comme si comme tey rek xoolal tey bu doon da ngay jéem a jël seen bi c'est euh, mi mettre ko en scène tey ñëw ci média yépp conférence kii voilà ci chaîne yépp BBC NBC kii CNN yépp voilà France 24 Euronews lépp Al Jazeera laqad ista qad istahalla Muhammadun wa ashabu ash-shahr al-haram c'est ça qu'on vous disait que c'est les terroristes ces gens-là Muhammad c'est un terroriste ay gaayam bi mu àndal c'est des terroristes ndax lan laqad qad istahalla dëgg-dëgg moom de daal dinay eh, eh, eh, dakanal Muhammadu moom Muhammad wa ashaabuhu ak ñi mu àndal alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu anhu ash-shahr al-haram gis nga non non non même li nga xam ne ñépp xam ak sacré il a piétiné le sacré il marché sur le sacré joggi na le sacré xadistahalla daganal na moom ak ñi ko ñi mu àndal ash-shahr haram weer wi nga xam ne nag weer wu ñu ormal la bu ñépp xam gis nga de c'est ça qu'on vous disait bu ngeen gisoon ñu ko doon sonal bi mu nee fii surtout yéen ñi wër arab yi yéen ñi wër Quraysh xamu ngeen woon ni demee jàpp ne ñun dañ ko doon fitnaal ak di ko sonal que dañ koo bañ ak yooyu dañoo nangu c'est ça qu'on vous disait regardez vous avez des yeux non allez qu'est-ce que vous attendez constatez-moi ça allez laqad ñu ne qad istahal dëgg-dëgg gis nga termes yi c'est les mêmes termes de l'époque qui viennent qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui c'est les personnage yee changé rek waaye al kufru kufrun wal imaanu imaan kéefër kéefër la ngëm yàlla ngëm laal jeex na tàkk gaa yi mooy ñu wax loolu wasafaku fii hëg dam nga fa ne gaa foofu la yem point final non ça c'est une occasion en or à ne pas rater parce que quand même xeex bi ñuy xeex ak ñoom communicationnel ci la c'est une bataille une guerre communicationnelle en même temps que que que que que que que arme dooy duma rek mais tey am nañu nag ça ça ça c'est l'occasion rêvée lii mooy occasion bi nga xam ne moom masuñu koo gént ñu def ko loxo ci poos lañ leen jàppe tey kenn mënu la niee wa samaku fiiha dam gis ngeen mois bu sacré boobu di rajab ci lañu tuur deret waaw ñu naan déet wa axadu fihi al amwal ñu tuur deret rey ñooñu ba pare ñu naan déet ñu daal di jël alal ya yoroon suñu suñu njëgg yooyu daal di koy yóbbu wa asaru fihi rijal ñu naan déet ñu rey nit kan Amr ibn al-Hadrami kañ lañ ko rey ci mois bu sacré ñu naan déet ñu jël njëgg ma mu yoroon caravane ba ñu naan déet ñaar ña àndoon ak ñoom ñu daal di leen kidnappé wa asaru fiiha rijaal fiihi rijaal ci mois sacré bii nag nga xam ne yii yépp dañ ko fii tere ñu daal dañ koy tere ci weer wi yéen araab yi yéen ñëpp ngeen xam ko ñun ñu xam ko moom ak ñi mu àndal alayhi salaatu wassalaam ñu xam ko mu def lii loolu moo doon communication Quraish allah allah gis nga Quraysh lii ñu def moom la kuffaar yi di def ba léegi mooy dañuy jël des principes nobles ay principes nobles xam nga lii ñuy wax c'est noble c'est noble te pourtant ñoom ñoo gën xam li yonent mi alayhi salaatu salaam day agir xam nañu ko ah que dafa réprimander gaa yi ne li ñu fi indi digalu leen ko d'abord digalu leen ko ta ñi euh, euh, non seulement njëgg mi du ko laal mais prisonniers yi du ko laal mais Quraysh si waxuñ lool loolu dañ koo suul comme si ça n'existait pas ñu ne ñun daal lii la moom moom ci boppam moo ko def c'est lui l'auteur il en est le principal commanditaire ak ñi moo àndal mooy ne noonu la dañuy jël lan li nga xam ne mooy des principes normes di ko yëgati ba ci kaw asamaan si ba ci kaw cuukelu nit ñi ñépp di ko gis naan voilà la liberté ils ont fouetté ils ont fouetté le dos de la liberté ñii ñoo rëq ndiggu li nga xam ne mooy liberté les droits de l'homme lépp lañu piétiné la liberté de penser lañu rey waaye laal liberté même de noyyi la ñu rey yëkkati ko ba ci kaw ay principe yu noble ay walla nit koo xam ne libre ñu ñëw def yi yooyu la ñuy yëkkati ba ci kaw asamaan si waaye kañ lañuy def lool bu dee seen intérêt daa nekk ci loolu ndax xore yi dafa xam ne lii moom laa la ne mooy l'occasion rêvée lii mooy occasion rêvée kon nag bu leen bu leen intéressé moo tax gis nga gis nga xoolal tubaab yi rek ni ñuy doxalee ci dëkk yi ci àddina bi la démocratie fu leen intéressé peuple bu mu leen intéressé ñu ñëw bëgg fa dindi régime bi lu ñuy dañuy njëkk a tuumaal waa ji ne c'est un dictateur et qu'il faut organiser le plus vite possible des élections pluri Euh, parti parti yu bare kii kii léegi ay benn parti régime bi rek amatu fi c'est la démocratie nit ñi dañoo war a am liberté de choisir mais benn parti rek voilà na ñépp kii tout le monde mooy voter loolu mooy bu leen arranger ndax lan dañoo bëgg régime bi daal mais bis bu leen arrangé wul gis nga même même même démocratie boobu ñu doon wax ak idées yooyu nga xam ne nee na ñaari c'est noble dañ ci toog dugal ko ci bac poubelle bu bon bi sànni ko moo tax xoola ba Hamas gagné élection yi fële ñoo doon woote avant élection élection élection Hamas gagné législative Palestine ñu gagné lan lañ def mais ñu nangu ko nangu gañaay pourtant yow yaa ne woon nañ woote démocratie ne ñépp vote ñun ñi vote voteel ñii nga ne déedéet teg fa keneen ñu foqar ci mbir yi ñépp toog mel ni dafa normal ba pare ñu naan c'est normal mais Égypte bu yàggul Morsi nan lañ ko def Morsi pourtant moom mais gars yi tubaab yee fa ne woon waaye Moubarak comme que gars yi jëli nañ ko fi te sax du lu leen neexoon. voilà léegi biñ ko fa jëlee ñuy wóote naan démocratie démocratie élection libre affaire yi am muur si mais niñ ko fa jëlee gis nga gars yi ñuy condamné condamné ci la ñeen quelques années après ñu ñëwaat neexoo ak ka nga xam ne moo def coup d'état ndax lan pourtant principe yañ doon woote ba pare naan gars yi ku fi coup d'état pays bu fi coup d'état dootuñ dañuy dagg relation ñoom loolu la ñuy que affaire yi démocrate mais yooyu yépp principe yooyu ñu daal ciy toog ndax lan e tey Hamas ne fi eh, arrangé wu leen Morsi ne fi arrangé kon mbir mooy loolu il ne faut pas être naïf mooy da ngay gis intérêt yi ñuy wax nii principe yi daa fekk rek mu nekk seen intérêt mais yàggul Afrique kii niñ ko doon même après les indépendances nañ fa doon demee di faire e défaire les les présidents à leur gré saa neexee dindi ku leen neex teg fa ku leen neex mais loolu loolu noonu est-ce que c'est jaadu ñoom xam nañ ne jaaduwul dëkk jàmbur ñu fal diw comme que moom ay ay ay ay sànkareg yooyu ñu fexe jaar ci biir am ci armée bi ñuy jël ngir ñu coup d'état États-Unis ñaata de d'état def euh, Amérique du Sud ndax régime yooyu noonu arrangé wuñ leen woon ndax ñii nii ay aliéndé ñoom ñépp ñu balee leen nu gën a gaaw Argentine ndax lan ñii arrangé wu leen dëpp mooy ni loolu la saa bu leen arrangé acco nañ leen ñuy yëkkati les lois regardez ces ces obscurantistes ak li loolu la wax ay la démocratie nit ñi ne démocratie bismillah ñu def mais ñi gañe bu leen arrangé wul bi Algérie yooyu loolu c'était pareil ñu nangu ngañaay jox ko keneen ndax la arrangé wu leen yi noonu la def mooy gars yi noonu la bés bu leen mbir yi principe yooyu ñuy wootee arrangé dañu koy yëkkati ba ca kaw asamaan si waaw ay drapeau yoo xam ne ku bëgg a gis ku bëgg ku mu ku mu ku mu neex gis ku mu naqari gis par waaye nag bu dekkul seeni intérêt ñu daal di ciy toog Quraysh noonu la def kon gars yi loolu la ñuy def nga gis ne yépp kon yow ah, au final da ngay gis ne mbir yépp principe yépp ci lenn rek la ci seen intérêt rek la tegu bu leen intérêt bu leen bu dee ne seen intérêt la nekk day doxal seen intérêt ñu daal di koy doxal mais régime yi ñuy woowee ay printemps arabe avant yooyu kan moo leen doon jàppale ku dul ñoom mais Ben Ali ci yoon fii la waroon a ñëw ara euh, France bi ñu ko jëlee Tunis Ben Ali li mu defal France ak ni ñu ko kiiwoo mbir yi daal di vent bi tourné lu gën a gaaw bu bëgg fee ñëw ngir daw làqu ñu bañ dëkk ba nga xam ne ñoom lañ naan les obscurantistes les fous du monde les moins democratique de tous les temps muy ay Arabie saoudite ak yooyu. kooku moo mujj daal di koy fat te pourtant ci yoon fii la waroon a ñëw France ak li mu leen defal yi te ñoo ko doon jàppale ndax mbir yi da leen prendre de court xaaruñu ko woon ba pare ñu nekk fanaan démocratie démocratie mais yow yow peuple bi boo xalaatee neen mais man démb kii nii ñuy diaboliser tey kan moo ko doon jàppale ku dul ñoom di leen dérouler tapis rouge di fa dem ay voyage économique ak travail entre ñaari état yi kan la woon te boobu mu ngi doon réprimer nit ñi ci seeni wax bu dee ne loolu si vérifié ci dëgg la pourtant ñoom gisoon nañ ko te yooyu yépp waxuñ ci dara mais comme que tey mbir yi demee na le ah nga xam ne moo nekkoon euh, euh, vaccin bu baax bi nekk nag virus Quraysh ñoom kakaay lañ yëkkati mooy da leen a waaye mais ñoom bundu xataal gi ñu doon bundu xataal jullit ñi ñoo xam ne defuñ lu rabbuna Allah génn leen du leen mbugal biir Quraysh yow da xëy nii rek walla di jàpp ay nit di duma di mbugal di soral mais loolu loolu taxawuñ woon ne mais liberté de de de de de mais ñii bu leen neexee ñu gëm li leen neex pourtant am na ci ñoom ñu ko doon wax mais faalewuñ leen. ndax lan arrangé wu leen woon ñu naan déet ñu duma leen exiler leen ñuy dem ñu topp leen yooyu yépp jàppuñ ne lii ne c'est pas ndax lan dafa newoon seen intérêt ñaata jullit lañ rey kan moo rey Sumayya bint Xabbaab wala bint Xayyaat radiyallahu ta'ala anha wa arda kan moo ko rey Yaasir kan moo ko dóor ba ci dóori ca la jóge dee ñaata nit lañ fa rey kan moo foqar ci loxo doomu Ummu Salama bi radiyallahu anhu kan moo ko def ku dul ñoom mais ñooñ ak malgré lool embargo bañ defoon loolu lépp ñoo xam ne dóoruñ la ŋaayoowuñoo geew xeexuñoo geew defuñ dara boobu c'était pas grave c'était rien parce que seen intérêt foofu la newoon mais bi seen intérêt newul foofu nag ah fi mu ne mooy ha léegi ñii ñu rayal ba pare ñuy kàcc ci teg ci ne sëy yonent bi alei saatu salaam moo ko def mais ni yëgul ne moom d'accordul ci loolu kon Quraysh wax loolu <laughs> ne daal gis ngeen mbir maa ngoog weddi moom gis bokku ci lii la def léegi nag bi Quraysh di def loolu am leen ni ci julli ñi mooy ñu waxoon sànq ñoo xam ne ñu essayé di di di utal ngànt seen kii yi seen mooy ñoo Abdullah ibn Jahsh radiyallahu ta'ala mu ne fa qaala man yaruddu alayhim min almuslimina mimman kaana bi Makka mais jullit ñi ñoo doon jullit ñi ma doon wax sànk ñooy ña nekkul ñu ne woon Medina Medina moom ña fa ne woon wax nañ la liñ def mooy annafuhum wa annafahum ixwaanahum min almuslimina bima sana'u seen bokk julli di nekk foofu bi ñu gisee yonent bi alayhi salaatu salaam mer ci liñ def wax leen li mu leen di wax ñoom ñu daal di leen réprimander mer ci ñoom wax leen liñ leen di wax ñoom mais xam nga dafa am ay jullit yu ne woon Makka mais quand même newuñ fa woon di wane ne jullit lañu ah sinon dañ leen di rendi ah non dañ doon nëbbatu te gisoon nañu ñoom euh, euh, Miqdaad ibn Amr ak euh, Utbat ibn Ghazwan ni nga xam ne noonu lañ jóge woon Makka. daldi ñëw ma dina travers lan ñu jaare ko ci sariya boobu nga xam ne ci lañ jaare woon rëcc gis nañ tamit euh, Suhayl ibn Bayda bi ñuy def tarjama que ne Badar noonu la def ndax mënuñ mooy dañ doon nëbbu foofu ba gaay dañ jàppoon ne ci ñoom lañ bokk am na jullit ñi ne woon biir Makka mu ne fa qaala man yaruddu alayhim min al muslimina mimman kaana bi Makka ci jullit ñoo xam ne biir Màkka lañ ñëwoon mais dañ doon nëbb seenu ngëm ne leen innama asaabu ma asaabu fi Sha'ban ne gaa yi non non non ne bi Quraysh jëli loolu def ko mais rajo bu doon tey bu doon tey dañ naan rajo boo ubbi chaîne moo taal en continu rek Quraysh di wane mbir yi rek pour marquer les esprits voilà qad safaka muhammadun qad qad waay yow qad safaka qad istaxalla muhammadun wa asxaabuhu shahr alxaraam wa safakuu fiihi dam wa axaduu fiihi alamwaal wa sarruu fiihi rijaal loolu moo doon mbir mi moo doon slogan bi moom la gars yi bu doon tey en chaîne continue rajo yeeg télé yi léegi nag gars yi ne foofu biir Quraysh ci Makka zaadallah tashrifan wa takriman te ñu ay jullit ñuy fexe Euh, ngir défendre seen mbokk yële mais ci affaire boo xam ne di ko def ndax bu ñu waxee gars yi euh, Quraish même dañ naan ñi ci ñun lañ bokk mais xam naa lien famille yoo yi ñu am yi ñu bokk ak ñooñu moo tax ñuy waxe nii di leen xaw a défendre ñoom ànd boobu lañ koy jële du ñu soupçonné dañoo gëm ndax loolu xalaatuñu ne que nit dina gëm Muhammad alayhi salaam des ci ñun ndax ñoom ñëpp daw nañ dàq nañ leen léegi ñooñu ne. innama asaabu noonu yéen dañu ne juum de ñoom rayuñ leen rayuñ leen li ñu def noonu yëpp du du du rajaba ah, mais Shaaban la mooy loolu da gis ñiy jéem a défendre seen mbokk yi mais ñii ñooy ñi nekk Makka ñi ne Medina moom wax nañ la liñ def léegi est-ce foofu la yem bul fàtt ne jullit ñi seeni noon du Quraysh rek am nañu yeneen noon yoo xam ne ñoo ñoo ma dëkk fii ci Quraysh ci Madina di juif juif yi ñoom it occasion en or bi duñ ko bàyyi mu rëcc ndax juif yi yonent mi alei salatu salaam dafa yàq seen programme dafa yàq seen affaire seen lépp lu ñuy yaakaaroon ni nii la mu ñëw yàqu te ñoom xam nañ ne gisaguñ dara sax li ci kanam raw li bëgg xam nañ ne non seulement gis nga non seulement ñun moom am nañ problème mais dans le futur mooy ci kanam quelques années suñuy cas day gën piir pire empiré wu léegi nag ñoom it mooy jàng ci ñoom xam ne yonent bii ñëw yàlla moom lay dimbali alayhi salaatu wasalaam ñoom xam nañu mais tëdd ci seen xam-xam di réeral maas kër kene kii dañ koy xeex te moom du moom sax da dul moom ñoom it occasion boobu ñu ne ñoom it duñu ko rate waaw akbar léegi juif yi tëb ñoom it ci seen boor ngir xam campagne de diabolisation bi Quraysh commencé juif yi daal di leen féelu yanwaat mbir mi fële euh, Quraysh an koy def Quraysh ak arab yi li wër arab yi ngir ngir daal di leen woo ci li nga xam ne nag mooy nag ho oh, gis ngeen noonoo gi ñu noonoo kon moom alayhi salatu wassalam kon c'est fondé te mbir normal la qui veut tuer son chien l'accuse de rage boo bëggee rey sa xaj rek wala nga sànni ko hors de la maison ba kenn doo kii danga naan waa ji dafa am gaal dafa dafa non moom nag feebar boo xam ne day wàllaate moo ko dal ba bu ko defee boo ko sànnee nit ñi buñ gisee ci mbedd nekk yooyu muy taxawaalu duñ la ŋàññi Quraysh nag loolu la campagne boobu la tëb juif yi daal di leen feelu biir Medina léegi juif yi ñoom biir Medina ana ñoom naka lañ doon defe seen campagne de diabolisation ak sabotage ak jouer sur les nerfs ci jamono joo xam ne jamono de crise la ndax lii nii mooy lu garaaw la te yonent mi alayhi salaatu ci boppam mbir mi neexu ko li tax nit ñi ñu ray ay nit ci shahrul haram en plus mooy duñ dem rek def noonu mais da leen mbir ñu bàyyi lool daal di ñu naan diir ñu rey ay nit